rajim bismillahi arrahmani irrahim walsalatu walsalaamu ala ashrafi almursalin wa imami almuttaqin nabiyina mohammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man ihtada bihadyihi ila yawmi ddin amma ba'd fa yaqulu al-imaamu al-xaafidu al-xujjatu al-alamu abu zakariyaa yaxya bnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu tabaaraka wa ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa tis'iin ba'dal mi'a baabu fadli safil awwali wal amri bi itmaami sufuufil awwali wa taswiyatihaa wa taraasi fiihaa. kon walillaahi alhamdu wal minna eh, ñu ñëwaat di ubbi tomb bees. ci suñu jotaay yi nga xam ne moom lañu sampal téere bu màgg bi di riyaadu saalihiin di téere al imaamu al xujja sheykhul islaam abu zakariya an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'ala ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre 193 doon wax ci baabul amri bil muhaafadati ala ala salawaati al maktubaat walillahi alhamdu wal minna te xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis mille quatre-vingt-un mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna awwala maa yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyaamati min amalihi salaatuhu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël chapitre bi ci tegu di ko tàmbale tome bi le vingt-six rajab mille quatre cent quarante-quatre di yawmal xamiis non yawmal isnayn muy lundi vingt-six rajab tombeek li nga xam ne moom lañ naan kazu rajabin ah ci guddi gi voilà <laughs> kazu rajab gi <laughs> waaw <laughs> ci guddi gi waaw mooy kazu rajab bi ci guddi gi la mooy vingt sept bi euh, la gi jëm kii le vingt six bii le vingt six bi comme niñ la ko waxoon ci la tàmbale woon li nga xamante ne mooy suñu Riyad bi waaw suñu Riyad bi euh, le lañ ko commencé woon waaw walillahi alhamdu wal minna lañ ko tàmbali woon waaw léegi <clears throat> di ñaan boroom bi nga xamante ne euh, mu daal di ñuy euh, kii rek waaw ni ñu def xéewal ñu koy ko nag te di ko reconnaître ci li nga xamante ne nii mooy yiwam yi ni'matuhu na ay ngëneelam yi nga xamante ne nii yaatu na ci suñu kaw waaw suñu boroom def ko yal nañu may nag ñu conscient ci lool te nekk ci ko sant moom dong di ko wéetal te li tax mu binduñu ñu ne ci loolee te lépp loo xam ne taxul mu binduñu yal nañu sori loolee te ñun ci suñu bopp def lool mu sori ñu def ñun ñu sori loolee te di daj ngërëmam saa su ne ridaahu wa ridaa nabiyihi saahibu ñi nga xam ne yonentam bi nga xam ne mooy boroom xadiis yi nga xam ne moom lañuy ñuy jéem naxar yal na ci boroom bi def barke yal na ko borom bi nangu li wajihil karim amin kon yawmul isnayn le vingt-six rajab ci lañu ne ci lañu ubbee euh, tom tom bii nga xam ne mooy tom numéro euh, quarante quarante-huit suñu tom bii mooy quarante-huit mooy tome quarante-huit walillahi alhamdu wal minna <laughs> mooy tome numéro quarante-huit waaw léegi al imaamu di indi chapitre boo xam ne bu bees la chapitre bu bees taq buy chapitre cent quatre-vingt-quatorze téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent waaw mu ne baabu buntu baabu buntu fadli safil awwal mu ne ngëneelu li nga xamante ne nii mooy fadli ngëneelu as-safil awwali li nga xamante ne mooy euh, sàpp bu njëkk bi mooy ci julli ci jàkka ji wala ci mbooloo rawatina ca jàkka ja wal amri ak digle bi nga xam ne moom lañ digle bi itmaami sufuyuf ki di matal sàppe yi al awwal bi njëkk topp bi njëkk wa taswiyatiha ak di ko defam du pacc waaw di di di jubal pacc sàppe yi wa torosi fiiha ña taxaw ca sàppe yi ñu daal di tappoo torosu waaw tappoo ka anna inna allaha yuhibbul ladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus dégg nga marsuus mooy taraas ñoo bokk fu ñu jógee waaw borom bi daa sopp ñi nga xam ne dañuy xare di xeex di yëngatu di sonn di kër këri ci yoonam waaye buñ koy def waxoon naa la lislaam lu diine falaa falaa ku nekk di defe nu mu ko neexe di positionné woon nu mu la neexe déedéet ka annahum mu mel ni ci toolu xare yi sax xatta foofu na sàpp yi rafet ne discipline bi am ka annahum bunyaanu ñu mel ne ay mur yoo xam ne maçon bu baax moo leen niwale daal di leen tabax ingénieur bu baax teg mbir yi gaa yi daal di rangale mbir gi ni ñuy mel noonu ba doo ci gis fenn fu njàdd waaw mbaa fu fu génn fu fu fu boos ak nanga lépp jóg waaw noonu la bëggee waaw kon nag buntu bi ci salaatul jamaa gi génn fan yee ak ay ngëneelam ak tamit ñëw di wax ci euh, euh, yenn julli yi mbooloo yi ni mu amee solo di ko defee ci mbooloo yi ñëwati wax ñu li nga xamante ne ni mooy nag digle bi nga xam ne moom lañ digal nag ah, mooy ci julli yëpp ñu wattu leen ak tere giñ tere ak tëkku gu rëy gi nekk ci di leen sàngane léegi nag mu ñëw di la wax nag julli mbooloo googu nag il faut que ça soit euh, euh, bokk na ci li koy matal ci li nga xamante ni nii da koy taaral comme niñ koy gise ci biir xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam wax mooy yéen ñi ñëw di julli ci mbooloo na seen xol yi nekk benn te bu seen xol yi nekkee benn defar sàppe da leen di yomb wala bu ngeen di defar sàppe seen day day jur seen xol yi nekk benn waaw kon nag bunt bi imaam da koo teg ba pare di di xam ne li ci njëkk mooy ngëneelu sàppe bu njëkk bi waaw comme ni ko leen saa saa di waxe <laughs> bañ rek fu ñu nekk yow ngay ginnaawal sa bopp rek ci wàllu yiw yi naa ah, ah man de fu ma ci nekk rek baax na ah, kaay avancé avancé demal ci kanam demal ci kanam ah, ah garaawul garaawul maa ngi fii <laughs> loolu problème bi ci ne waaw baabu fadli saffil awwal ngëneelu eh, eh, sàppe bu njëkk bi damay ngëneelu rëy waaw. wal amri bi itmaam as-sufuf al awwal fal awwal waaw mooy bu leen nekk di créer beneen sàppe di defar beneen sàppe ci ginnaaw alors que sàppe bi la jiitu yow matagut waaw comme niñ koy gisi ci ay jàkka a'adana allah minha yàlla nañu ci yàlla musal waaw mooy parce que xaw ma tàyyel la xaw ma dam affaire la yow bi nga ñëwee di dugg ci ci jàkka ji xam nga moo xam dañ laa raw wala rawawuñ la gis nga ne place ci des na fële des na ah ruqubee am na ko fa newul te ñaari nit xaj nañ fa fële tamit que beneen côté bi ndeyoor ak am na ku yow nga ñëw taxaw ci digg bi ci ginnaaw sàppe boobu di créé waat beneen sàppe léegi ñu dugg bu ñëwee am na ñoo xam ne du ñu seetlu sax yeneen sii comme que gis nañ la fa rek wala ñaari nit foofu dañuy ñëw rek comme ni ñu yàkkamtee noonu du ñu xool waaye ñooñu dañoo war a xool. bu ñu gisee sàpp bële ci kanam di jiitu am place foofu lañuy dem bàyyi ñii ginnaaw waaw kay ak digle gi ñu digle nag ah xottal ko jubal ko xoj wa taswiyatiha wa taras ak taras waxoon xam nga dina fi indi xadiis yoo xam ne jotoon nañ ko gis waxoon nañ ni ñuy defaree sàpp yi ak ni nga xamante ne nit ñi bu ñu taxawee lan lan mooy laalante ci ñoom waaw amul ay non bu ma kenn laalaa waaw après ngeen taxaw ku nekk kii julli seen diggante daanaka as mbote waxuma la as mbote mais ëpp kuy man na faa jaar loolu caaxaan la waaw na la leer ne saytaane noonu lay jaare ci seen biir sàppe yi comme ni ko rent bay saa di waxe ci biir xadiis yi fii waaw te xam nga ne saytaane buy jaar seen diggante mooy pour yàq la mooy noonu lay wasaaree seen diggante waaw ba li nga xam ne mooy lu garaaw li tax tahsabuhum jami'an ba mu doon wax te naafiq yo ak yéeféer yi bo xaqu yéeféer yi ñooñu wal iyaazu billah mu daal am suñu biir waaw ndax ndax lan ñàkk a sàmmoon teeg digalu yonent bi alayhi salaam waaw ndax ñàkk a sàmmoon teeg digalu yonent saa salaam moom na la leer ne mooy ubbi boîte de Pandore musiba yi musiba yi waaw bépp loo xam ne musiba la ñàkk a sàmmoon teeg dab euh, digalu yonent saa salaam moo koy ubbi. waaw wattaraas niñ koy defee nga yaatal sa xol sa mbokk mi takkaloog yow tànkam laal sa tànk mbaggam laal sa mbagg dejjooram ak dejjooram sa dejjoor dama ja nekk ah non non non naan damaa seexlu wala boo man moo laal wala ñu laal la ngay këdd waa ji di ko dëgg voilà xëcc sa tànk mu puusaat ngir defaraat sa te gëdd këdd ko waaw wal iyaazu billaah loolu lépp day wane xoolal kooku kooku kooku xoolal matt ci biir julli la nekk di këddaatee kat ba pare nag léeg-léeg sax mu matt ko waayu ci patuwaale ko ci biir te mu ngi julli kat wala boobu bu sëlmalee daal di dal ci kawam mel ni waa ji li mu def du yoon alors que moom moo newul ci yoon. wal iyaazu billaah kon buntu bi doon la ko al imaam tuddee léegi nag fii al imaamu rahimahullah indiwul aaya ci kanam. dafa ñëw dugg ci xadis yi indi na fi nag xadis yoo xam ne comme niñ la ko waxoon bi ñuy tëj bee paase moo gën a takku euh, bunt yi nga xam ne moom lañ jàlloon xadis ya ca ne hmm? waaw yi yi bi mu indi fii moo gën a takku léegi fii nii mu ngi commencé xadis mille quatre-vingt-deux jeexale ko xadis mille quatre-vingt-seize quatre-vingt-deux quatre-vingt-seize inclus kon quatre-vingt-deux ay aywa 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91 yaa ngi am na 10 hadis na 92 93 94 95 96 15 hadis la indi fii walillahi alhamdu wal minna am na ci yoo xam ne jotoon nañ ko gis buñ ñëwee dinees ko souligner euh, insha allahu taala léegi nag ñu tàmbali ci hadis mu njëkk bi muy xadis mille quatre-vingt-deux junni ak juróom-ñett fukk ak ñaar mu ne an Jaabir ibn Samurata radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala xaraja alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala alaa tasuffuuna kamaa tasuffu al-malaa'ikatu 'inda rabbihaa فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ngi hadiis bu njëkk mu ne waan ibn Samurata mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tudd Jaabir di doomi Samura radiyallahu anhuma ndax saxaaba la di doomi saxaaba wala al al Asqalaani mu ne saxaabiyun ibnu saxaabiya al imaam al haafiz ibn Hajar radiyallahu ta'ala anhu ci Taqrib at-Tahdhib mu ne kii saxaaba la di doomi saxaaba ndaw jaloore walillahi alhamdu wal minna annahu qaala nee na xaraja alayna dafa génn ci ñun rasulullah yi na yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne mu ne alaa tasuffuuna waaw alaa ndax yéen du ngeen sàppe kamaa kenn li nga xam ne tasuffu al malaa'ikatu inda rabbiha comme li nga xam ne malaaka yi noonu la ñuy sàppee fa seen borom ndax du ngeen sàppee noonu fa qulnaa ñu ne ko mais ya rasulallah ah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi waaw wa kayfa tasuffu al-malaa'ikatu 'inda rabbiha ah malaaka yi moom nan la ñuy sàppee fa seen borom ah yonent bi alayhi salaam mu ne leen qaala mu ne leen yutimmuuna dañuy matal as-sufuufa sàppe yépp bu jiitu dañ koy matal ba mat sëkk fu waay mën a dugg ñu dugg fa ba mat sëkk ñu door a teg beneen sàppe noonu lañ koy def al uwal sàppe yu njëkk yi waaw wa yatarasuuna waaw ba pare ñu nekk ñoo xam ne dañuy taros mooy dañuy eh, tañcaloo mooy dañuy eh, eh, nekk côte à côte waaw waaw sësoo jege ñoo comme ni brique yi wax cinq mètres fi sof ci li nga xam ne mooy sàpp cinq ci kaw ata mu ne rawaahu muslim imaam Muslim moo ko soo baabu fadli as-saffi al-awwal wal amri bi itmaami as-sufuufi al-awwali ma ne al awwal non al awwal fal awwal non baabu fadli as-saffi al-awwal wal amri bi itmaami as-sufuufi al-awwali wa taswiyatihaa wa at-taraasi fiihaa wa at-taraasu fiihaa buntu bi wax ngëneelu sàppe bu njëkk bi ak digle biñ digle ñuy mottali sàppe yu njëkk yi al awwal yu njëkk yi wa taswiyatiha ak di leen def ñu jub xaaj wa torosi fiha ak rek eh, takkaloo ga ñu ciy takkaloo entre ñuy julli ca biir sappee voilà <laughs> dinañ wax takkaloo moom uwal du kon nag mu kon mu ne rawahu muslim al imaamu abul xusayni muslim ibnul xajjaaji al an-Naysaburi rahmatullahi alayhi la ne moo solo léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que moom solo ñu ne la déedéet bii de al imaamu Ahmadu sëriñam jiitu woon ci waaye mbokku taalibeem al imaamu Abu Dawud imaam at-Tirmidhi kese ko ci waa sunanul arba'a kon fay xam nga mbir mi rawahu al imaam Abu Dawud solo na al imaam an-Nasa'i al imaam Ibn Majah imaam. Euh, al-Bukhari euh, moo tax li tafarrada Muslim Muslim da cee al imaam Muslim da cee wéete wullis al imaam al-Bukhari rahimahullahu taala mooy imaamul Bukhari soloowu ko taalibin bi imaam at-Tirmidhi soloowu ko ñi des nag ci waa kutubu sitta ñoom soloo nañ ko euh, walillahi alhamdu wal minna ak al seen sëriñu ci ñoom daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal abu abul abul Husayn Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri rahimahullah moom xam nga imaam Muslim day dajale xadiis yi day indi ay version yu wute dajale leen ci bunt boo xam ne euh, moom lu tudde euh, mooy moom moom pas moom du tudde bunt yi kitaabu salaa la voilà shara surah yi bunt biñ tudde baabul amri bis sukuuni fi salaa voilà foofu lañ ko indi ah euh, wan nahi an al-ishaarati bil-yadi wa raf'ihaa 'inda as-salaam wa itmaami as-sufuuf al-awwal wat-taraasu fiihaa wal-amru bil-ijmaa' voilà Imaam an-Nawawi daanaka nii la ko tuddee rek ah kon mu ne haddathanaa Abu Bakr da ngay xam ne buntu boobu xadis yam fandi yépp même xadis bi la mooy bu Seydina Jaabir ibn Sarum Samura la indi indi ko ci ay version yu wuute al-Imaam Abul Husayn rahimahullahu ta'aala buñ jëlee bim njëkk indi. Hmm? bim jëlee buñ jëlee bi nga xam ne moom la njëkk ndi te boobu moo dëppoog lii mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb mu ne nettali Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman ah, al-Absi al-Kufi al kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah génn àddina la 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne wa Abu Kurayb ak sama beneen di Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadaniyu al-Kufiyu rahmatullah alayhi génn àddina la 247 rahmatullah alayhi sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar ñi nee nañ muy Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Kurayb rahmatullah alayhima nee nañ haddathana Abu Muawiya mu nekk ñu nettali mooy Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimiyu as-Sa'di mawlaahum Abu Mu'aawiya ad-Dariir al-Kuufi génn àddina la 194 rahmatullahi alayhi an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi at-Tabaristaani al-asl génn àddina la 145 am na ay wuute nag yu ci am waaye gane àddina la 61 rahmatullahi alayhi an al-Musayyib an al-Musayyab kullu Musayyabin fabil fathi siwa abu sa'id wala am na abu sa'id mi abu sa'id ki moom al ki nu mu tuddati sangu tabi'in yi ah sa'id ibn al-musayyib ibn al-musayyib si noon ñeneen yëpp musayyab la kon an al-musayyab ibn rafi' mu jëla ko ci al-musayyab ibn rafi' al asadiyu al kaahiliyu abul ala al kuufiyu al a'ma rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina l'an 105 rahmatullahi alayhi an tamimi ibn tarafa mu jële ci ko naan tamim ibn tarafa di tamim ibn tarafa abu salit at-ta'iyu al kuufiyu rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina la quatre-vingt-treize wuute la ñenn ñi quatre-vingt-quatorze ñenn ne la quatre-vingt-quinze ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Jaabir ibn Samura moom moo ko gisee jële ci Seydina Jaabir ibn Samura ibn Junaada ñii ne noo du loolu Jaabir ibn Samura ibn Amr ibn Jundub la ah loolu ay wuute la eh, ay maamam di dem ba ci Aamir ibn Sa'sa'a as-Suwaa'i al-Aamiri al-Kuufi Abu Abdillah ñi ne Abu Xaalid rahma radiyallahu taala anhuma wax nañ la moom ak baayam yëpp ay saxaaba lañu woon nga xam ne mu ngi wàccoon Kuufa euh, ci kañ la génn àddina nag dafa am ay wuute yu bari am nañu ne l'an 66 am ñu ne non non non l'an 76 am ñu ne l'an 73 am ñu ne l'an 74 wallahu taala abdullah a'lam radiyallahu anhuma annahu qaala xaraja alaynaa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fii dafa dajale yu bari lu yeneen sallallahu alayhi wasallam mu ne yeneen tubaab yi dafa génn ci ñun fekk ci jàkka ji la fekk ñuy euh, kii euh, dañoo julli parce que yeneen tubaab dañ ko gis ci biir fii euh, ci xadiis yi ñëw ci bunt bi mu ne yeneen tubaab yi dafa génn ci ñun sallallahu alayhi fa qaala mu ne maa lii araakum rafi'i aydiikum ka annaha aznaabu xaylin shumsin uskunu fi salaah waaw yeneen saa dafa gis saxaaba yi bu ñuy julli xam nga ne saa saam ginnaaw la leen wan mais nee na leen dama leen di gis ci sama kanam comme sama ginnaaw comme ni ma leen di gisi sama kanam allah waaw <laughs> ah. waaw parce que xol bi bu nekk ci ci géeji julli alayhi salaatu wassalaam en fait mooy kanam ak ginnaaw amul ci moom mooy ci ci ci ni muy gisee amul xam nga boo bët dañ naan bët yi ci xar kanam gi la ne te fa nga jublu doo gis la ci sa ginnaaw dul nga geestu moom nag loolu amu ko waaw bu duggee ci julli affaire bu bëri lañ gis tellement mooy day mel ni euh, euh, foo xam ne lépp ay seetu walillahi masalul a'la nit koo xam ne dafa taxaw foo xam ne suuf ay seetu la ñoo ko wér te loolu sax wute nag misaal yoonu saa salaam c'est juste pour jege xam nga loolu man nga xool ci sa ci sa kanam ak ci sa da ngay gis rek sa ginnaaw mais yow sa gannaaw léeg-léeg ko gis sa kanam mais yeneen saa salaam mooy ni muy gisee ci ginnaaw ngay gisee loolu nag lu rëy a rëy la xam ne nit ki bu fa àggee ba borom bi defal ko loolu allah allah <laughs> waaw warasul anbiya al ulama borom bi mayam du jeex am na ñu ciy mosal. waaw te képp ku xasa mos lool la hawla wala quwwata illa billah dootul trouver lu gën a neex nekk ci julli <laughs> te mooy ay waaw kon moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ndaxa day julli di leen jiite lu ñuy def mu ne maa lii araakum lan moo ma dal man rasulullah ba araakum ma leen di gis saa ngeen nekk aji yëkkati ay diikum seen loxo yi. loolu nag mooy la mooy bu ñuy def asalaamaaleykum te Seydina Jaabir dinañ gis fii hadith eh, eh, eh, yi yi imaam Muslim indi fii parce que ñetti version la ci indi dinañ gis ñetti yëpp nga gis exactement lu taxoon yeneen saa salaam di wax lii voilà dinañ ko gis nañ gis bi après te loolu oh, oh, bon wala nañ ko waxaale nii comme ça di jàllale mooy lii wane ne raafi ar ay di ban ban ban lan lañ yëkkati seen loxo ah mooy bu ñuy sëlmal buñ naan asalaamaaleykum te loolu ñu bari ci ñun dañ koy def wolof yi laa xam bari na ñoo xamante ne nii lii yonent saa salaam gis ci saxaaba yi ba ne lan moo tax ma gis ngeen di yëkkati seen loxo yi ah maa lii araakum raafi'i ngeen nekk ak yëkkati seen loxo yi ka annaha mu ñu mel ni bi xaylin shums mel ni ay geenu fas yooyu nga xam ne dañuy yëngatu sultaan waaw du du toog benn place waaw daa mel ni daa am bouchon. <laughs> loolu mooy xaylin shums mooy yoo xamante ne nii du ñu dal foo jaar ñu ngi yëngatu waaw waaw di taw di di yëngatoo ko nga xam ne du sax du du sax fenn waaw waaw di su bu yëngatu rek waaw di bajantu rek di yëngatu saa su ne rek waaw lu tax ma gis mooy noonu ñuy yëngale seen loxo yi bu ñu assalaamu alaykum jël loxo bi eh, eh, eh, mel ni ku ku xam nga day teg sa loxo ci sa sa pooj après bu ñu naan salaamaaleykum ni ñuy waxee salaamaaleykum la ñuy tourner waale loxo bi xam nga loo ko waxal yàlla xam ne mooy tourner ko ba xam nga boo ko tegee sa kaw euh, pooj mooy bu dee nit ku ñuul nga der bu ñuul bi ngay gis boo ko tegee ndax sa biiru loxo bi moom ngay teg sa kaw pooj ah léegi nag bu boobaa boo ñëwee di asalaamaaleykum nag nga commencer tourner loxo bi nag ubbi ko. mooy wëlbati ko ba li nga xam ne mooy li xonqoon mooy biiru loxo bi di feeñ nga nga nga jëmale ko nële waaw mel ni kuy dippar ñi am nag waaw <laughs> dippar ñi ko droite après dippar ñi ne salaamaaleykum ne wax salaamaaleykum ci gauche bi dëppar ñi beneen loxo bi loolu la yoneen saa salaam nag wax <laughs> loolu lay wax <laughs> te loolu bari nañu koy def de waaw waaye du noonu parce que moo tax mu koy kii moo tax Seydina Jaabir xadiis bi ñu tegu mu ne kunna ida sallayna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qulna assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah mu ne wa ashara bi yadihi ila al jaanibayni bu ko defee ñun dañ doon wax bu ñu ñëwee bay julli ba pare wara assalamu alaykum génn ci julli ji ngañ naan assalamu alaykum wa rahmatullah ci euh, ndejoor bi ba pare wa ashara bi yadihi ila mooy bu ma koy def mooy li ma waxoon sànq dippër loxo bi loxo bi ma tegoon sama pooj ma dippër ñu ko côté euh, ndejoor bi ma waxaat beneen côté bi assalaamu alaykum wa rahmatullah ta tout temps ci instant moom mooy dippër ñu waale sama loxo bi ci côté càmmoñ bi nee na ñun loolu lañ doon def fa qaala rasulullah sala nee na yoneen saa sallam ne alamatu mi'una bi aydikum ka annaha aznabu xayrin shams yeneen saa salaam ne mais luy nayu la pour quelle raison lu tax ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di euh, euh, yëngal ah di di ubbi seen loxo yi noonu di ko féetale ne ah di ko jëmale. ndejoor bu ndejoor bi ci ndejoor bi ci càmmoñ bi càmmoñ bi bu ngeen doo asalaamaaleykum mu mel ni ay geenu fas yoo xam ne duñu dox xam nga fas fu mu jaar mu ngi laal geen geen gi am na benn picc bu taxaw ci kaw mu dóor ko geen gi wala benn weg wala benn muus zeg-zeg mu ne ko tël wala benn euh, euh, lu koy jam fee wala lii wala mu bëgg a xesanu fenn dàq dara duur tout le temps yaa gis mu yëngal <laughs> mu ne loolu nag yëngal ko fas yi di <laughs> yëngal ndax ma yoo xam ne dañoo nekk di yëngal seen génn yi ah <laughs> waaw <laughs> mu ne innama ci hadis bi ci tegu doy na leen sëkk doy kese ahadukum ahadakum kenn ci yéen an yadaa yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu na leen kese seen loxo ci seen pooj noonu bu ngeen taayaa ba pare di wax asalaamaaleykum war a génn ci julli ji doy na leen ngeen bàyyi seen loxo yi foofu mu tegu ci pooj bi ginnaaw yi nga def lan summa ginnaaw gu yusallimu nga nuyu ala akhihi ci mbokkam li nekk man ki nga xam ne ala yaminihi moo nekk ci ndejooram ndax gisoon nañ gëneelu ndejoor ak barke bu yase ne wa shimaali ginnaaw gi mun nuyu ko nga xam ne moo nekk càmmoñam jeex na amul yëngali loxo ay dëppër ñi loxo fii dëppër ñi loxo loolu la leen yoon saa salaam di wax léegi nañ ñaar suñ ne ci xadis bu njëkk bi waaw mali arakum rafi'i aydikum ka annaha aznabu xaylin shams uskunu fi salah mu ne leen dal leen ci julli waaw dal leen naa ngeen di yëngal seen loxo yi noonu dal leen ci lo ci ci mel ni ay geenu fas ay fas yoo xam ne geenu fas yoo xamante ni dañoo buusate <laughs> mooy ci yëngu lañ dëkk uskunu fi sola dal leen ci julli xaala loolu boobu bii mooy njëkk bi njëkkee benn constat bi yeneen saa sam def gis ne lii jaaduwul mu leen mu mu aay leen ko summa xaraja alayna léegi beneen yoon mu génnaat ci ñun moom alayhi salaatu wa salaam fara'aana xalaqan dañoo xalqan wala xalaqan mu gis ñuy nekk ay kii quoi ay ay ay pàcc pàcc <laughs> waaw nekk ay kuréel kii ko mooy mbooloo nekk fii ah alhamdulillah mbooloo nekk fii mbooloo nekk fii waaw dañuy wax xilaqan tamit xilaqan man na nekk. xalaqan am na xilaqan am na waaw waaw waaw mooy mooy plurielu xilqa daje mbooloo ña xalaqaat yi nga xam ne ci duruusu xam-xam yi ñuy def di jàngale xam-xam mais dafa gis yooyu saa saam gis ñu def ay kuréel ñii wëngi groupe fii ñii groupe fee ñii groupe fee bi ñu gisee loolu yooyu saa salaam nañu waaw fa qaala mu nañu maa lii araakum izin lan moo tax ma gis leen izin mooy mutafarriqin waaw lu tax ma gis leen ngeen ngeen tàqale yi ñuy nekk fee ñuy nekk fee ñuy nekk fee gis nga taraas gi ñu doon wax mooy booloo xattaa di xaar julli sax yeneen saa sax bëggul ñenn nekk fee ñuy nekk fee ñuy nekk fee mooy bu ngeen nekkee dee leen nekk benn quoi waaw te loolu lépp day wane bennoo waaw mais ku nekk di ber daaraam moom bëggul dégg waxtaan ak keneen ki dara bëggul sax bokk fu ñu nekk waaw waaw fama lilladina kafaru qibalaka muhti'in an ilyamini wa an shimali izin te suratul ma'arij izin googu mooy fii waaw mooy mutafarriqin ñu ñu wuute waaw ñii nekk fee ñii nekk fee ma gis leen ngeen tasaaroo nii groupe fii groupe fee groupe fee mooy ngir eh, ñaawlu lool ngir ñu nekk benn moo tax eh, buñ doon dem léeg-léeg wàcc benn kii eh, <laughs> di voyage ba wàcc fee day gis ñenn ñi nekk fee ñenn yeneen saa sax ba mu gisee lool mu ne innamaa tafarruqukum haadaa mina shaytaan gisoon nañ ko fi ci Riyaad bi yeneen saa salaam ne gis nga seen tafarruqukum fi shi'aabi lii nii ci shaytaane la jóge waaw Allah allah gisoon nañ ko ah te ko Seydina Abu Sa'laba al-Xushani mooy xadiis neuf cent euh, euh, soixante-sept bi ah baabu aadaabi sayri wan-nuzuuli wal-mabiit wan-nawmi fi safar yoneen saa saa waxoon na foofu Seydina Abu Sa'laba mu ne kaana an-naasu nit ñi dañu nekkoon idaa nazalu manzilan tafarraqu fi ash-shi'aabi wal-awdiya waaw fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam innama inna tafarruqakum fi hadhihi ash-shi'ab wal awdiya innama dhalikum min ash-shaytan falam yanzilu ba'd ba'da dhalika manzilan illa indamma ba'duhum ila ba'd voilà voilà gisoon nañ ko foofu 965 mu ne nit ñi dañoo newoon bu ñu ñaasoon a ànd ak yeneen saa saam nekk ci tukki ba def escale war a wàcc fenn ah ñii dañuy camp fii ñii samp fee seen mbaar ñii def fee ñii def fee seen tànt nangam waaw yeneen saa salaam ci xur ci yo- euh, fa ñuy euh, fa ñuy def escale yeneen saa salaam bi mu gisee lool mu ne gis nga seen tàqale gii ma gis ñii fii ñii fee ñii fii masu koo neex saa salaam bu ñu yaakaaree ne moos <laughs> nii ñuy dundee ci kaw suuf en tant que jullit tàqale ko waaw ba pare di ko jiiñ noonu yi loolu dañuy loolu c'est c'est c'est honteux waaw kilifa ay nit ñoo xam ne ay ay ay ay ay ay ay mustallaf lañ toog seen problème bu bopp mënuñu koo régler di ko jiñ seenum noonu wal iyaazu billah an tubaab yi la ñoo ñu féewalee ba bu ñu nekk benn ñun jullit ñi wal iyaazu billah vous êtes des marionnettes hein est-ce qu'on borom bu leer waaw wala tanaaza'u fatafshalu wa tadhhaba riihukum wala tanaza'u bu leen fi nekk di xëccoo xëccoo mënu ñàkk waaye xëccoo nee na bu ngeen xëccoowee ci dara farudduhu ila Allah delloo leen ko ci yàlla waaw buñ ko xasee delloo ci yàlla jeex na waaye gaa yoo xam ne dañoo rëy mel ni ñaay lépp waaw buñ leen waxee àtteeb yàlla hmm? eh, ñuy ñuy kaas wal iyaazu <laughs> wal wallahi billah kon loolu lu am am solo la quoi bu leen xëccoo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul ndéem gëm ngeen yàlla ak bés bu mujj ba zalika xayrun wa ahsanu ta'wila waaw boo gën waaye kon wala tanaza'u bu leen bi xëccoo xëccoo yu amul njariñ waaw tout le temps di mettre le projecteur sur le vos vos kese waaw non ñun on ñoom nag ils sont des nangam kon nag tax na mënuñoo ànd def dara voilà. ku nekk jàpp na jël xadiis yi di ko bombante di ko fëggantee waaw ci loo xam ne li leen boole boo ëpp li leen wutee layee fa tafshalu ba ngeen ko defee di ngeen échec di ngeen yoon ndax di ngeen échec waaw ci seen kanamu noonu ndax farrok tasod diviser pour mieux régner voilà ngeen yow moom dangeen ngeen koo yombal gaay wala ñoo xam ne amu ngeen personnalité ñu ñëw jaar ci yow yàqal la sa mbokk sa sa diggante mbokk après nga toog mënatu ngeen a jaaroob taal wal iyaazu billah yeneen saa salaam ne innama tafarruqakum hadihi fi shi'abi wal awdiya innama dhalikum min ash-shaytan gis nga seen tàqale koo gii ci xur yi ci fii ngeen fii ñuy dal du daral bu ci shaytaan la jóge waaye Seydina Abu Tha'labata al-Khushani radiyallahu anhu wal hadith rawahu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi al-imam mu ne gépp boobu bu ñu wàccatee dañuy nekk ñoo xam ne dañuy bokk fuñ nekk allah allah waaw kon <laughs> fii yoneen saa salaam Seydina Jaabir mu ne nag yoneen saa salaam nag dañoo gis ñuul comme naa mooy jamono jooju wala muy même bés boobu rek <laughs> ah, waaw nekk même xew-xew bi la mu ne te loolu loolu la ñuy loolu ngay déggee waxu Seydina Abu Salama mu ne depuis boobu defaatuñ ko parce que c'est impossible ñu bàyyi koo pare di ko defaat après waaw kon mooy bis boobu lay doon waaw insha allah summa xaraja alaynaa ginnaaw gi mu génn ci ñun loolu mooy dañoo gis ñu euh, nekk euh, nekkul c'est possible mu nekk ci biir dëkk bi euh, ñooñee ku daloon bokkul ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ba ñuy tukki du ñoom ñëpp ñëpp ñëpp loolu mën na nekk wala muy de toute façon summa xaraja alaynaa tekkul dafa génn Euh, néegam wala këram dugg ci jàkka ji man na ne feneen lañ nekkoon te loolu luy euh, muy niru mooy ci tukki la woon mu génn ci ñun fa qaala alaata euh, mu nañu kon maa lii araakum mu gis ñu xilaqan wala xalaqan fa qulna maa lii araakum izin waaw loolu rek la wax mooy xam nañ ni ah après kon leeral nañu fële say hadith sayyidina Abu Sa'laba bi radiyallahu anhu nan ngeen def mooy lii neexu ko moo tax ma ne woon yeneen saa salaam nii ñu mel ci kaw suuf divisé ñu ñun ñu diviser suñ bopp ci ay musulmans africains wala ñoom leur islam est tolérant c'est un islam tolérant yooyu tubaab di wax ak seeni ñi nga xam ne sax du ñuy du du du ay jullit la ñu ah mais nee nañu ay orientaliste la ñu wala nee nañ ci wàllu yooyu la ñuy wax wala ñoo xam ne sax du ñu orientaliste voilà parce que ce n'est pas que tout le temps orientaliste yi ñooy wax loolu non am na ñoom bu ñu orientaliste mais. ay ay ay affaire bu ñuul walla ñun les africains on est tolérants vous ne voyez pas la bàyyi sa kasi bi <laughs> doo bàyyi sa kasi bi et une guerre civile kan moo ko fi dàq <laughs> et champion de coup d'état Afrique de l'Ouest hein waaye champion de guerre civile fan la ay Tutsi ki Hutsi fan lañ bokk du ñuy noir waaye Congo le Nord Kivu rayantee fay am massacre yi fay am kan ak kan la waaw li xewoon Mali entre les Peuls du Mafina ak les les les les les Dogon ak yooyu ray rayante yu graw ñoom ñan la du ñuy africain arrêtez ces lii laa ni mu doon amee Europe fii loo amee fépp la am mooy nit moo mel noonu loolu da nga nit moo mel nii voilà ñun nag ñoo ci gën a tannasu parce que yu mel noonu daanaka gisatoo ko <laughs> mais ba léegi ñun ba léegi ñii ci date bii ñu la jox sànq. ci altine ji ñun ñu nga liggéey yu mel noonu